ba'da al-mi'atayn baabu istihbaabi qiyaami ramadaana huwa at kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah biñ jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna chapitre deux cent douze doon wax baabu fadli qiyaami al buntu bi doon wax ci taxawal li nga xam ne mooy julli guddi di dundal guddi ay nawafil yu jàmbi di defal borom bi tabaraka wa taala mu doon bunt bu ama am solo dëppook am dëppaale gu mag ak uh, ramadan ji ñu nekk uh, uh, taqabbal allahu min al jami yal na yàlla nangul ñépp ci suñu jotaay bi ñu génnoon xadis bi ñu mujj woon gis mu doon xadis mille cent quatre-vingt-six mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa qaama ahadukum minal layli fasta'jama al-qur'aanu ala lisaanihi falam yadri maa yaquulu falyadtaji' walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer fi ñu yemoon muy chapitre bu bees ba léegi di wax ci julli guddi waaye bii ci Ramadan moo taxoon ñu ne dañ koy continuer waaye gis naa ne beneen bi sax dañ koy continuer parce que qiyaamul laylatul qadr euh, tamit daa dëppoog lii parce que après bu bu ñu ko daggee fii ubbiwaat beneen tom bu bees après day wax ci leneen waaw loo xam ne du ay julli guddi moo tax euh, moog lii wa ànd bu dee day ëpp rek ñu du tom bii ñu def ko ñaar mooy ñu xaaj ko ci digg muy cinquante ak cinquante et un waaw bu naree ëpp ay cinquantaine de fiches dañ koy xaaj def ko ñaari tom insha allahu taala kon mu def baabu buntu fadli ngëneelu baabu istihbaabi sopp gu ñu sopp <coughs> qiyaami ramadan qiyaami ramadan qiyaami ramadan wa huwa tarawih nga xam ne mooy tarawih mooy di taxawee ramadan laalan mooy tarawih al imaam al haafid Ibn Hajar rahimahullah qiyaamu Ramadan nag comme niñ gisoon qiyaamul layli fadlu qiyaamul layli c'est pas taxaw noonu kese ci guddi ak taxaw ci guddi non mooy di jaamu yàlla ci ay jaamu ay julli yooyu def yoo xamante ne ngir sa borom tabaaraka wa taala léegi nag euh, ci loolu al imaam al xaafiz Ibn Hajar parce que imaamul Buxaari rahimahullah ci saxiix bi daal kitaabu sawm kitaabu kitaabu salaati tarawih bo kitaabu salaati tarawih téere bi nga xam ne day wax ci julli yi nga xam ne ñooy tarawih yi al imaam al haafid ibn hajar foofu mu ne wa tarawihu jam'u tarwiha wa hiya al marratu al wahida min ar raha ka taslima min as-salam summiyat as-salatu fi al jama'ati fi layali ramadan at tarawih li annahum awwala ma ijtama'u alayha kaanu yastarihuuna bayna kulli taslimatayn voilà kon nag mu ngi noonee hmm? mu ne at taraawih wa taraawih taraawih jamu mooy lu bari lu tarwiixa benn bi mooy tarwiixa lu bari li pluriel bi mooy taraawih mu ne wa hiya al marra mooy benn yoon al waahida bay benn yoon ba nga xam ne mooy benn min ar raaxa mu ngi jóge ci. noppale ko raaxam mu di nooflaay ka taslima comme ak ak nuyoo bennum nuyoo min assalaam buñ ko jëlee ci mu jóge ci salaam li nga xam ne mooy nuyoo ñu ne ah kii ah, sallama taslimatan wahida daal dinay sëlmal wala nuyoo bennum nuyoo euh, mu ngi noonee mu ne nag summiyat dañ koo woowe salaat as-salaatu fil fi layaali ramadaan mu ne dañoo woo woowe julli ci mbooloo ci guddi ramadan dañ ko woowe tarawih lu tax li annahum ndax ñoom kat mooy saxaaba ya ña ko defoon lu njëkk ca jamonoy sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ardaa ndax foofu la julli boole ci tarawih foofu la foofu la tàmbalee sinon loolu amul woon voilà mooy jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jamonoy Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak njaal beenu euh, xilaafa Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu anil jami' loolu amul woon waaw mooy dajaloo ci jàkka ji euh, di di di di di julli di taraawix lool amul woon yonent bi alayhi salaatu defoon na ko kom niñ ko fi gisee waaw te lool moo ñuy ñëwal ci masala ci biir euh, buntu bi masala est-ce que jullee taraawix mooy julli yooyu en tout cas naafi guddi ci guddi ci Ramadan def ko sa kër moo gën wala defe ko ci mbooloo yi ci jàkka yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee loolu am na lu ñu ci brossé woon fàttalekul ba ñenn ñi ne sii moo gën ci jàkka yi parce que daa mujj nekk shi'ar loo xam ne mbool la ci l'islam bi muy julli googee nga xamante ne ci réewu jullit yëpp foo fa dem ñu koy taxawal loolu ci koor bu nekk rawatina boo demee ca al-Ka'batal musharrafa ak baytul maqdis ak boo demee walla euh, Euh, masjidu rasulillah sallallahu alayhi wasallam ak baytul maqdis ak fépp waaw ci gox yi l'islam yi ñu ne loolu daa mujj nekk loo xamante ne nii euh, euh, kii la quoi ab ab ab ab ab ab ab hmm? dafa nekk ab symbole mais loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala waaye loolu daal liñ la mën a wax mooy Eh, fi mu tàmbalee mooy eh, al imaamul Buxaari rahimahullah daal na koy solo di leeral loolee fan lu jóge voilà lan mooy sabab bi nga xam ne moo taxoon loolu am bañ dajale nit ñi ci benn julli da ngay xam ne daa yeneen timale saasaam comme ni ñu ko waxoon dafa ñëwoon ci mbaar moom mu doon def benn sur boo xam moom la doon def ci biir jàkka ji boo xam ne moo ko doon tere ñeneen ñi gis ko ci guddi gi mu jóg naafile ci weeru koor am ñoo xam ne dañoo ñëw di julli ci ginnaawam. yoneen saa sam def ko defaat jërëjëf def ko benn yoon defaat ko beneen ñun ñi gën a yëgal ñeneen ñi génnul te gisoon nañ ko fii ci Riyad bi yoneen saa salaam di di di ñu ñu bañ ne bon ñu def foofu ñii di xaddam te ko après ñu euh, laal seen wey yi ci bunt bi ngir xamaa yoneen saa sam da leen yëgul mu ne dañu ngeen di def lool ba ma ragal ne doon na leen ko farataal waaw bu leen di julli julli leen ci seen kër yi ndax julli bi ngeen julli seen kër yi moo gën. illa al maktuba salaatul mar'i jullit nit ki këram moo gën lu dul yi nga xamante ne nii mooy yu farata yi voilà kon loolu ci la nit ñi commencé woon continuer liñ doon def euh, saa salaam Ramadan masul nekk di jiite nit ñi. loolu da koo daloon te loolu mooy jiite leen amu ci woon yéen a jiite leen da doon jullil boppam nit ñi ñëw ba mu ko defee benn ñaar ñetteel ba ñëwul waaw ba pare ne leen nag julli leen seen kër yi waaw ndax kat julli gi gën fa inna Euh, fi baytihi afdal illa al maktuba aw kama qaal ndax julli gi nit kiy julli këram moo gën ba mu des li nga xam ne mooy farata yi kon loolu gisoon nañ ko fi noonu lañ continué woon ku nekk ramadan bi yëpp yore saa sa day jullil boppam saxaaba bu nekk di jullil sa bopp ñenn ñi ci jàkka ji ñenn ñi seen kër comme ni mu leen waxoon ne leen sax li gën mooy jullee seen kër moo gën naafile yi moo gën di ko fa defee moo gën léegi nag al imam al Bukhari yi di ñu leeral Euh, ana lam nan la demee noonu mu ne euh, euh, al imam mu jëlee mu indi càllalem hmm? li di wane sabab bi nga xam ne moo taxoon sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di koy kii naa ci buntu bi nga xam ne moom lañ wax sànq waaw mooy kitaabu salaati tarawih baabu fadli man qaama ramadan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 Euh, az-Zuhri génn gane àddina la cinquante génn àddina la cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi moom an Urwa ibn Zubayr mu jële Seydina Urwa ibn Zubayr de Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah al-Madani génn àddina année quatre-vingt-quatorze mu ngi gane àddina jeexitalu xilaafu Seydina Omar muy la vingt-trois rahmatullahi alayhi an Abdurrahman ibn al-Qari mu jëlee ci Abdurrahman ibn al-Qari ibn euh, Abu Muhammad al euh, euh, nga xamante ne nii moom mu ngi gane àddina ci kii bi l'an deux la gane àddina ci ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ne moom saxaaba la si gis na yeneen saa salaam euh, euh, euh, la mu ngi gane àddina l'an deux mooy at mi Badar xew ci la gane àddina génn àddina l'an quatre-vingt-huit am nañu ne l'an quatre-vingt moom moom nag moo ne am nañu naan Abdurrahman ibn Abd Qari ibn Abd al-Qari ah am nañu ne Abdurrahman ibn Abd al-Qari Abdurrahman ibn Abd abdin alqaari annahu moom mu ne qaala mu ne xarajtu ma'a Umar ibn al-Khattab mu ne damaa génn ànd ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma laylatan benn guddi fi Ramadan ci weeru koor ilal masjidi ñuy dem ci jàkkaay Yonent bi alayhi salaam fa idaa naasun awzaa'un <laughs> ñu ñëwee daal nit ñi ñu nekk ay lii nag eh, hadis bi Malik moom la jaar moom moo ko solo imaam Malik. imaamul Buxaari ci moom la ko jëlee ci yoonam Abdallah ibn Yusuf sëriñam bi nga xam ne bokk na ci sëriñam yi nga xam ne buy solo Muwatta eh, ci ñoom lay jaar. mu ne xarajtu kon damaa génn ànd ak yeneen eh, Seydina Omar ñuy dem ci jàkka ji radiyallahu anhuma fa idaa naasun awzaa'un mutafarriqun ñu fekk nit ñi nekk ay pàcc yoo xam ne dañoo tàqalu ko mooy yoo xam ne yusalluuna yusalli ar-rajulu li nafsi ngay gis ci biir jàkka ji biñ ñëwee ci jàkka ji. ñenn ñi mooy ku nekk comme li ngay gis rek bu ñu jullee ba pare euh, timis ñii naafila ci taxaw fee di naafila ñii taxaw fee ñii reculer fee ñii avancer fee mu ne nit ñi noonu lañu doon def ku nekk ñu julli ci benn wet wa yusalli rajul nga gis kenn ki di julli fa yusalli bi salaatihi ra te gis koo xam ne moom ñoo xam ne ñoom kenn la ñu def mu nekk ki leen di jiite ñee moom ñenn ñi ñoom kese ñoo julli ñenn ñi ñu jël kenn koo xam ne moo leen di jiite fa qaala Umar sayyidina Umar radiyallahu ne inni ara law jamaatu haa'ulaa'i ala qaari'in waahidin la kaana amsal mu ne man de gis naa man Omar yaakaar naa ne bu ma dajale woon gaa yi nii ñii nekk ci jàkka ji ñoom ñim ñii di julli fii ñii di julli fee ñii moom ut kenn ku leen Abdullah di leen jiite foog naa bu ma leen dajale woon ci kenn koo xam ne moo leen di mooy mooy leen di jiite mooy qaari mooy imaam bi nga xam ne buy jiite moom mooy jàng ñeneen ñi nekk ci gannaawam foogoon naa lool bu ma ko defoon de la kaana am sal moo doon gën de moo doon gën léegi nag mooy lool ab idée la bu ñëwoon ci moom nee na mais après beneen bis summa azama fa jamaahum ginnaaw gi yon Seydina Omar daal di dogu sax ne loolu loolu lay def mooy lim ne woon ah lii de xanaa moo ko def après mu dogu ci lool ne loolu lay def léegi fa jamaahum ala Ubay ibn Ka'b mu daal di leen dajale ñoom ñoom ne leen léegi nii def ah mooy euh, ubay moo nekk seen imaam léegi waaw waaw comme li yeneen saa sa waxoon ne ya ummu ya ummul qawma aqra'uhum li kitaabillah kii jiite nit ñi mooy ki leen dàqa mokkal téere bi yàlla bi comme que Seyna ubay moo bokk na bon du moom kese mokkaloon ci biir <laughs> waaye dafa ràññeeku woon parce que yonent bay saa saam baax na ba keroog bi muy bi bi yonent di jiite daal di daal di am yu mu yu mu juub yu mu sute ci aaya yi am aay yoo xam ne yonent saa saam da koo da koo sute bi mu jullee ba pare geestu dane afil qawmi ubay dane waa xanaa ci mbooloo mi ubay newu fi mu ne waaw mu ne ko lan moo la tere woon bi mu juub sant bi may sute kii bi nga nga nga gàggan nga kii nga ma wax ma ko <laughs> waaw kon ñooñu kooku laajul keneen te gaa yëpp ñu fi te moom dañ koo xamoon te tamit yeneen saa sax waxoon na aqra'ukum li kitaabillah ubay waxoon na ki leen gina jàng gina xam téeréb yàlla bi mooy ubay Seydina Umar radiyallahu anhu daal di tànn kookee nag def ko seen imam waaw kay <laughs> waaw kay mu ngi noonu am na nag ci yoon boo xam ne saa ngi Sa'id ibn Mansur jële ci yoonu Urwa mi dane Seydina Umar ñaar la defoon ne Seydina Ubay moo doon jiite góor ñi Seydina Tamim ad yi doon jiite jigéen ñi voilà loolu euh, am na <laughs> saa ngi dund Mansour daal dina koy indi waaw ah, Tamim ad-Dari yi euh, <laughs> moom tamit <laughs> mooy benn saxaaba benn nit sax benn saxaaba bu mës a gis dajjal masiixu dajjal saway radiyallahu anhu moom Seydina Tamim hmm? kon nag mu ngi noone ah léegi nag bi nga xam ne Seydina Omar kon ci la def noonu daal di ji ne kon na Ubay mu tànn Seydina Umay def ko muy imaamu ñëpp loolu mooy li gën a dëgër ndax boobu góor ñi jigéen ñi ñoo doon bokk ci julli comme ni temps yonent saa salaam ñoom ñëpp doon benn imaam leen doon jiite. ah summa azama kon ginnaaw gi mu mu mu dajale leen Seydina Ubay ibn Ka'b léegi nag ah, Abdurrahman ibn Abdin al-Qari radiyallahu anhu mu ne. bi Seydina Omar décidé lool ba def lool summa xarajtu ma'ahu laylatan uxra beneen guddi ma génn àndaat ak moom ñuy dox wan naasu cette fois ci ñu fekk tamit même heure yooyu ci guddi gi noonu nit ñi yusalluuna bi salaati qaari'ihim nit ñi ñépp ñu ngi nekk def benn ay sàpp yu bari ci biir jàkkaay yore saa sala julli ci ginnaaw seen imaam bi di Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu qaala Omar Seydina Omar ne radiyallahu anhu ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanaamuuna anha afdalu min allati yaquumuun yuridu aaxira al-layl wa kaana an-naasu yaquumuuna awwala Seydina Omar ne ni'ma askay al-bid'atu mooy lii nga xam ne dañ ko fee sos parce que jamono yonent saa salaam moom lii amul woon voilà ni'ma askay al-bid'atu lii nga xam ne dañ koo sos fan yii mooy jël nit ñi def leen ñu am benn imam di leen jiite ci taraawiix yii ci ci lay ci qiyaamul layl yi waaw neema askay waaw al bid'atu hadihi <coughs> waaw waaw mooy lii moom amuloon misaal bu ko jiitu manoo ne bo bo yeneen saa salaam nag ñu ne la yeneen saa salaam premièrement waxoon naa la fi mu doon jullee Sayyidatu Aisha wax benn mbaar ma nga xam ne la doon jullee nekk foofu ci biir benn rido bi mu doon def di julli nit ñi ñëw am ñu ñëw yëg ne mu ngi julli nekk ci ginnaaw beneen guddi gi mu defaat gaa yi nekk mu bàyyi ñëwatul <laughs> na leen julli leen seen kër yi waaw julli yi gën mooy bi ngeen jullee seen kër yi ba mu des farata yi kon nag mu ngi noonee léegi nag mu ne wallati waaye nag bii nii ni muy baax baax baax wallati yanaamuuna anha waaw waaye nag bi nga xam ne moom lañuy nelaw <coughs> ba ko mooy ba nga xam ne moom ngeen di nelaw wëlif ko muy lan aaxirul layl afdalu min allati yaqumun julli <clears throat> naafila jeexitalu guddi gi moo gën julli ko njàl bi nu guddi gi comme bi ngeen di def nii yéen li nga xam ne allati yaqumuna moom la ñuy taxaw malgré li ñuy def rafet na waaye nag ba ñuy ba ñu bàyyi de ba ñu deful de boobaa gën mu ne wa kaana te nekkoon na annaasu nit ñi jamono jooju aw awwala dañ doon taxaw di naafila njàlbéen bi mooy comme léegi rek boo demee Makka ak Medina eh, eh, bu ñuy julli gee ba pare lañ ko ciy tega ah. <laughs> waaw yi ak jàkke yi presque xanaa fin wu dix derniers mois jours yi voilà dix derniers guddi yi Ramadan waaw kay dix derniers guddi Ramadan moom. dañuy def après guée waaye dañuy defaat ci guddi gi boo xamante ne nii dañ koy dañuy dañuy kiiwaat voilà ngir biir li nga xam ne mooy euh, laylatul qadr fa mu gëne mooy jeexitalu guddi gi sinon moom yeneen jours yépp daanaka une heure une heure trente deux heures maximum euh, euh, bu ngeen jullee neuf heures wala bu ngeen jullee li nga xam ne mooy timis alaa Mecque wala Guébo à Makka wala Médina dix-huit heures cinquante wala boobu dix-neuf heures wala vingt heures mais avant vingt-deux heures wala plus tard vingt-deux heures pare ngeen <coughs> pare ngeen mooy mbir mi daanaka lu mu gudd gudd du weesu deux heures trente bu dee sax dina mat deux heures voilà mais loolu euh, dinañ ñëw ci masala yooyu waa léegi sax <laughs> liñ waxoon sànq non attends parce que euh, julli guddi euh, Ramadan lool def ko ci mbooloo yi def ko ci mbooloo yi moo gën wala boog def ko fi nga xamante ne nii mooy sa kër waaw mais loolu dinañ ci yow insha allah kon gis nañ lii nga xam ne kon lii mooy euh, sabab li xew li tax ah lii nii am mooy taraawix yi am léegi nag kon ci taraawix la jóge mooy imaam yi bu mësoon a jiite julli ñaari rakka da doon toog ñu noppale ko tuuti voilà. toog tuuti mooy istiraaxa ndaw googee nooflaay gu gu ndaw googe moo tax ñu koy woowe tarawih waaw waaw yaani mu ne imaam al-Hafiz bu ñëwaatee leen yaxsulu biha al min al la anna qiyam ramadan la yakunu illa biha mu ne nag mu ne attends non loolu après mu ne bi nga xamante ne nii mooy euh, euh, te non ñu ngi woon ci tarawih yi taa fii mu ne kon summiyat as-salaatu fi al-jamaa'a fi layaali ramadan tarawih li annahum awwala ma ijtama'u alayha kaanu yastarihuuna bayna kulli taslimatayn voilà dañ koo tudde tarawih mooy nooflaay tarawih mooy jam'u tarwiha comme taslima ki salaam waaw mooy benn bi nga xam ne bu ñu masoon a sëlmal ci ñaari rakka bu ñu jullee ñaari rakka yu nekk imam bi du ñëw rek jóg directement dañuy toog day toog tuuti gaa yi dallu tuuti moo tax am na ci yoo xamante ne nii mu ne waqad aqada Muhammad ibn Nasr fi qiyaamil layl mu ne ta daal di nay eh, eh, nose Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullahu taala ci téereem bi nga xamante ne nii moom lay wax ci qiyaamul layl gis nañ ko fi lu bari rahimahullah eh, kene diggante boobu ñu doon nopp maa bayna liman istahabba ma baa bay ni ñaari buntu li man istahabba tatawwu li nafsihi bayna kulli tarwihatayn wa liman karaha dhalik mu ne def na bunt boo xam ne dafaa def ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ñi nga xam ne ñoom dañoo sopp ne bu imaam bi jullee ñaari rakka toog ñuy noppalu tuuti bala ñoo jógaat kene nit ki am ñoo xam ne sopp nañ nit ki mu jóg daal di fay julli lu mu deedee julli fa lu ñaari rakka wala daal di fa am ñi nga xam dañ ne non non non dañoo sib loolu nañ na toog rek daal di noflaay comme léegi nag mu ne eh, mu ne waxakaa te nettali na wa Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullah fii an Yahya ibn Bukayr jële ci Yahya ibn Bukayr an al-Laythi jële ci al moomu jële ci al-Layth rahmatullah ala al-jami' annahum kaanu yastarihuna qadra ma yusalli ar-rajul kaza kaza raka mu ne dañ doon noppaleku lu tollook lu nit ki di ma eh, julli nangam ak nangami rakk voilà kon mooy loolu moo taxoon ñu tudde ko tarawih salaatu tarawih voilà mooy julli yi nga xam ne day am ay nooflaay ay ay noppaliku ci diggante yi loolu la léegi kon loolu kon moo tax bunt bi baabu istihbaabi qiyaami ramadan imaamu Nawawi nag rahimahullah comme que moom bu ñuy gis masala yi dinañ gis daa bokk ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne qiyaamu ramadan taxawal li nga xam ne mooy ramadan kay loolu kay <coughs> mooy daa nekk loo xamante ne nii ci ci tarawih liñ naan tarawih def ko ci ci ci mbooloo yi moo gën moom loolu la jàpp moo tax mu tudde fii bunt bi ci riyaad bi baabu buntu istihbaabi soppu qiyaami ramadan taxaw li nga xam ne mooy julli jooj nga xam ne mooy julli ramadan eh, eh, julli ko li nga xamante ne nii mu ne wow huwa tarawih waaye loolu tekkiwul mukk lool lu am solo la <coughs> kene <laughs> képp koo xam ne mooy yow julli Ramadan naafili Ramadan te ni ci jàkk kese lañ ko mën a defee moo tax al rahimahullah mu ne nit ki mu ne wa zakara an-Nawawi anna al-muraada bi qiyaami Ramadan salaatu tarawih mu ne imaamu Nawawi de tudd na rahimahullah que ne liñ tudd jublu fi taxawal Ramadan julli Ramadan. mooy qiyaamu ramadan taxawal julli guddi ramadan loolu liñ ci jublu mooy taraawix yi mu ne yaani waaye nag liñ ci jublu tekkiwul ne loolu mooy loolu kese la mu ne yaani annahu yaxsulu biha al matlub min al qiyaami laa anna qiyaama ramadan laa yakunu illaa biha mu ne non bu boobaa taxaw gi nga xam ne moom la yeneen tubaab saa saam di wax ci xadiis yi ñuy gis ah ci ki nga xam ne moo taxawal ramadan ci julli ci guddi yi kookee loolu dina ci jote la xam ne moom lañu moom lañuy moom lañu. sàkku walla bu dee taxawe na ko ci jàkka yi loolu la laa anna qiyaama ramadan la yakunu illa mukk imaamu Nawawi ne euh, mu ne jublu ci këne qiyaamu ramadan ci jàkk kese lañ ko mën a defee non julli naafila guddi te ramadan këne ci jàkk kese waxul loolu ah non du loolu laay ah. <coughs> mooy boo ko defee ci jàkka yi ci mbooloo yi yow li ci yonent bari saa saa wax jote nga ko voilà al imaam al xaafiz rahimahullah mu ne wa aghrabal kirmaani yu mu ne kantaal kirmaani yi moom dafa tumuraankeel moom li mu wax waaw moom moom li mu wax dafa tumuraanke fa qaala ittafaqu ala anna muraada bi qiyaami ramadaan salaatu taraawih mu ne borom xam-xam yi dëppoo nañ kenn li ñu jublu ci taxaw ramadaan li julli ramadaan mooy salaatu taraawih waaye wax ji xam nga ne wax la joo xam ne moom wax ju rot la <laughs> kan moo ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa mi wax wax ji ci boppam jamono yooyu loolu daa am <laughs> léegi nan lañ mën a dëppoo la. kon bu doon lool lan moo tax masala bi ñuy wax ci kanam insha allah wala ci hadith bii bu ñu tàmbalee hadith yi parce que lii doy na muy ma mbëstal ni kese hein kene euh, est-ce euh, li gën mooy ñu defee ko ci ci sa kër ku nekk këram wala def ko ci rab lool euh, ci ci ci ci lii bi ci jàkka ji lool kon ban sens lay am wute boobu di am lool moom wax la joo xamante ne nii ak ak ak ñàkk ak ñàkk dëgëram moom dafa leer soxlawul sax ñu koy leeral ndax liñ fi wax léegi doy na sëkk voilà <laughs> waaw loolu moom leer na sëkk ko de toute façon kenn fi dëppoowul kan moo dëppoo <coughs> buñ nee julli guddi ramadan ñu ngi ci jublu ci jàkka yi kan moo ko kenn dëppoowu loolu même ñi koy wax sax <coughs> même ñi nga xamante ne ñoom loolu la wax sax hein <coughs> loolu ñoom ci boppam d'accorduñ que ne li gën mooy ñu def ko foofu ñoom ñëpp xam nañ ne kenn fi dëppoowul que walla mooy nañ koy def euh, euh, ci jàkka yi euh, que buñ ko waxee xiyaamu Ramadan rek mooy ci jàkka yi liñ ko jublu non non voilà loolu nag ci ngay xamee benn affaire <clears throat> mooy nit manoo bu ñu xamee lii lépp lii lépp lan la ñu daa am lu ñuy jariñ après ah daa am loo xamante ne nii moom lañuy jariñ mooy lan kene mooy ab mbindeef ah waru la nekk di ñaaw njort ci mbokk jullitam parce que rek moom demul ci jàkka yi waaw moom bu ñu léegee de génn waaw yow euh, léegi nga koy ŋàññi le fait que moom tarawih yi ñëwul ci jumaa ji wala ñëwul ci jàkka ji ñu ko mënoo ci ŋàññi nit sa <coughs> dama naan la yow boo newoon jamono yeneen saa sab looy wax ah loolu de masul am te yi nga xam ne moom ngay gis fu ne ci koor gi ñu nekk ci jàkka yi comme niñ ko waxee ñu koy julli ci Kaaba geek Médina al Quds àddina bi yëpp foo dem ci dëkkoo l'islam yi goxi l'islam yi Europe ak Amérique ak Afrique ak fépp Australie fépp ñuy naafila ci ci jàkka yi par guddi loolu yoreen saa salaam masu la am masu koo def Seydina Abubakar masu koo def <laughs> léegi nan nga mën a yow loo xam ne yoreen saa salaam masu koo def bal ba moom moom ba mu tàmbalee di jullil boppam nit ñi ñëw la leen ne hee eh, la leen na dem leen ngeen julli ci seen kër yi ndax julli naafile sa kër moo gën moo gën di ko julli ci jàkka yi ba mu des farata Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu xalifaam xilaafaam yépp bu koor gi ma soon a jot boo ñëwee jàkkaay yoneen saa salaam ku nekk comme li Seyna Omar fekk la ñii dañuy julli fii ñii di julli fii ñii looloo fa am ba Seyna Abu Bakar génn naa dem Seyna Omar jàll bi fekkee comme ça léegi nan loolu nan nga loo xam ne après lañ ko lañ lañ ko institué lañ ko installé léegi nga bëgg cee ŋàññi nit parce que moom demul ci jàkka ji di fa naafi la comme yéen mais defal yow yaa ngi ci yiw mais bu ko ŋàññi moom mu ngi def këram wala mu ngi def feneen où est problème moo tax yëfi teengal yooyu nga xam ne loolu lépp dugg ci ñàkk xam ak ñàkk nekk koo xam ne sa xol day day ubbeeku waaw léeg-léeg sa ñàkk xam la waaw parce que ñenn ñi moom dañu jàpp parce que am na euh, ñoo xam ne moom dañu jàpp ne euh, euh, Ramadan moom dem ci jàkkay farata la mooy naafilu gudd yooyu non ñoom moom dañoo jàpp ne affaire bi farata la <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> waaw naa leen fa waaje nga xam na daa jàppoon ne mbir mi moom farata la moom waaye ba ñuy discuter waaw sax loolu bu ma ko xamoon sax dama ko dul woon wax dama koy bàyyi rek parce que ni mu saware woon ci affaire yi. fu sori la doon jóge di dem jàkka ju sori ngir di fekk affaire yi mais daal am na benn bés mbooloo la ñoon quoi ñuy discuter ci affaire yu mel noon ba sa waay xaw ma kan mooy wax xaw ma moom la xaw ma keneen di wax daal luy wane ne julli ci euh, ramadan ci mbooloo yi ci kii ramadan mooy taraawih yi farata la ma ne ko ku la wax loolu waaye <laughs> loolu fu mu nekk farata <laughs> sa waay affaire bi jële ko kaw quoi mu wax wax ma wan ko luy wan ne du farata mais après gis naa ne engouement bam ci amoon wàcc na quoi ma nekk après laa ne kii de bu ma xamoon ne lii la doonu ma ko ndax dara dama koy bàyyi noonu kese voilà mu nekk ci loolu <laughs> mooy loolu tamit daa nekk loo xam ne lu ama lu ama am solo la quoi mooy nañu nekk ñoo xam ne nañu xam-xam di jiital waaw man même bu dee ne damaa jàpp ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne li gën mooy euh, koor gi ngay julli ci mbooloo yi xayrun mais mais nag bu ma forcer keneen ki nga xam ne gisul loolu wala ki nga xam ne moom këram lay julli ma koy nga ko koy ŋaññ di ko xoole bëtu kii defe naa baax wala moom ñoo ko gën ma ne foo ko gëne waaw bu dee jëf moom moo dëppoog li yeneen saa salaam waxoon ak lim doon def julli leen seen kër yi te ramadaan la koo xawat <laughs> voilà gars yi bañ dajaloo ci jàkka ji ngir mu jiite leen da leen ne dem leen dee julli ji seen kër yi waaw julli seen kër moo gën bépp julli bu ngeen julli lu dul farata kon loolu ci ŋaññ kon nag loolu nañ ci bàyyi xel ko waata bañ a nekk ñoo xam ne ay fanatique la ñuy doon ay kii ñoo xam ne benn benn benn benn euh, euh, euh, mooy tolérance ci sa xol ak ubbeeku ak yaatu te loolu nag li ko ëndi lu bari mooy aljahlu ah mooy ñàkk xam waaw parce que comme que ñëpp a koy def ku nekk ak kaaba ga waaw ni ñi moom nga xam ne dañ leen di dégg ñaari sëriñ lañ xamuñu dara waaw ci suñu réew yi waaw rien boo leen déggee ni ñuy waxee rek ngay xame ne ngay ngay da ngay am kersa quoi vraiment da ngay am kersa ku mel nii di wax waaw foo déggee ku naan la ay ñu ay kenn amul amul amul kooku ñooñu amuñu sañ-sañ Serigne soosu am ñu mag ñooñu amuñu woon sañ-sañ wuteeg imaamu Makka loolu mooy lan ça veut dire quoi imaamu Makka loolu koo dégg mu wax xamal ne kii nii kii boroom xam-xam. loolu mooy wuteeg imaamu Makka imaamu Makka daa nekk référence ci diine boo xamante nii lépp lu mu wax moo loolu loolu daa masa am loolu fan la masa am amul amul daan <laughs> ay amuñu kii imaamu Makka la imaamu Makka <laughs> wala yadumillah waaw <laughs> waaw ku nekk daal li nga xam ne moom nga jàpp te comme niñ koy gisee insha allah jotaay bii di ñëw mooy ki nga xam ne moo jàpp ne lii ah doy na ko ndax boroom xam-xam yi ko wax li julli ci jàkka yi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo kolewu ca la yoneen saa sala waxoon ne euh, ci kër gi moo gën loolu it ku nekk yaa ngi ci yiw bal sax li ñuy wax dañ naan ki gën a nootle bu boobaa mais ci ay conditions dinañ ko gis insha allah mooy ki tëppoog li yoneen saa sala wax waaw mais ci ay conditions yoo xam ne insha allah dinañu ko gis euh, wallahu la alam kon nag ci kaw noonu dañuy yem kon ci mbëmbëstal moom bii di ñëw imaam nag fii bon bala ñuy kii indiwu fi laay ci kanam li mu indi mooy ñaari xadiis yoo xam ne bu ci nekk Seydina Abu Hurayra nga xam ne euh, ngay gis njaal beenu koor gi ñu bari du ko partage ñuy xadiis yoo xam ne yu siiwa siiw la moom la ñuy njëkk léegi nag ñooy ñaar ñaar yooyu rek la fi indi bu ko defee après ñu gisaale ci masala yiñ la wax lan mooy àttey taraawix d'abord ñaata ràkk la voilà léegi ñi nga xam ne dañ leen dañ koy def ci jàkka yi mais ñaata rakk la ñuy def alhamdulillah ñaata rakk la def ci biir jàkka yi ah ñaata rakk la war a julli walla moo yoonal ñu julli ko loolee loolu it masala la waaw kay kon loolu euh, insha allahu taala hmm, euh, yooyu moom bu ñu ko gisee mooy suñu affaire baax na voilà ak ngëneel gi nga xam ne moom la yeneen saa sala wax ci euh, taxawal euh, julli qiyaamu euh, ramadan li tax ñu sopp ko surtout lool mooy lëkkaale mag suñu bunt bi loolu la ñuy njëkkee insha allah kon ba jotaay bii di ñëw ñu daal di àggale wallahu ta'ala alihi wa sahbihi ajma'in